min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wal ishriin ba'dal mi'atayn baabun fii masaa'ila fi sawm. kon ginnaaw mi jeexalee suñu jotaay bi ñu génn chapitre deux cent vingt trois baabu amri saa'imi bi hifzi lisaani jeexaloon ko hadith mille deux cent trente et un wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man lam yada' qawla az-zuuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haaja fi an yada'a ta'aamahu wa sharaabahu walillahi alhamdu wal minna ñu war a jël chapitre bi ci tegu ba léegi ñu kitaabul fadaa'il gëneel yi nekk ci dernier virage Euh, famille deux cent vingt-trois baabu buntu fii masaila ci ay masala yoo xam ne fi saw mi yu jëm ci koor la wax nañ la da koo tëje wàllu koor ba fi muy jeexe bu téere bi kataabul fadaa'il ci wàllu koor rek lay wax lii nag ay masala la yoo xam ne nit ki dina woor <laughs> léeg-léeg soit bu ko dalul directement bu am ñu mu dal ñu bëgg a xam waaw loolu moom lu ciy atteb l'islam waay waaw léegi nag loolu la indi quelque fii waaw yoo xam ne ah, moo woor dañoo am aju woor bi bu la dalul di nga ko dégg ñu mu dal wala nga dégg kaa yu mel noonu léegi nag l'islam day traité yooyu est-ce que day yàqu wala déet mu indi fii indiwu fi ci bunt bi aay ci kanam hmm? moo indi fi ñeenti xadis xadis bu njëkk bi mooy xadis 1234 mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innamaa at'amahu allahu wa saqaahu muttafaqun alayhi al imaam mu ne abi hurayrata mu ngi jëlee ci bàyyi muus mu ndaw mi moom lañ jeexale woon ay xadiisam jotaay bi ñu génn ñaari buntu yooyu ñaari xadiis fa ñëwoon yëpp xadiisam la woon radiyallahu mu ne an abi hurayrata mu ngi jëlee ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu an nabi muy jëlee ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bi kii yàlla solo sallallahu alayhi wasallam annahu qaala nee na idaa nasiya ahadukum bu kenn ci yéen fàttee mu woor fa akala mu wala mu naan <laughs> après mu lekk quoi mais daa fàtte waaw te loolu en général ñi muy dal yu bari mooy bu koor gi door ramadan di door a commencer comme que dañoo tàmmoon di lekk ka surtout koo xam ne tàmm miinul woon di wooru wooru naafi la jamono jooj mën na dal yu bari début premier jour koor ak deux yooyu nit ki day léeg-léeg day fàtte ne ci koor la nekk te mu ñëw rek songu frigo bi ubbi kii bi naan ndox mu sedd ba géex i waaw man damaa waroon na <laughs> way waay yow mais lii moom yéeme naa <laughs> way comment je vais faire xam nga <laughs> loolu mbir la muy galaate wala mu woor daal jaar ci tacos bi commandé laaj menu lekk naan ba géex ba ñëw taxaw c'est combien waañ ne la ndax affaire yi yokku na léegi quatorze euros sawaay bi mu génnee di fay rek xaram dem ci ni i waa man man de damaa waroon saay waa mais lii moom yéeme naa léegi saa saa nag misaal yooyu jàpp mu ne iza nasiya bu fàttee ahadukum kenn ci yeen fa akala mu lekk aw shariba wala mu naan fal yutimma sawma na matal na continuer na matal wooram bu mu ne ah kon de xam naa journée bi li ci des jaratu ko quoi saa ah. yi euh, renforcement un autre menu il faut me donner ba beneen ah am na graw wala ñoo jox ma butéelu ndox quoi ma gàllax ndeku parce que bon déedéet da dañ naa mu ne ko do continuer sa koor danga xam ne fa innama dëgg-dëgg at'amahu ki ko jox mu lekk mooy allahu yàlla moo la jox menu bi nga lekk waaye <laughs> nga ne ah frigo bi ma ubbi naan fàtte woon yàllaa ma nàndal mu ne waaw wasaqaa <laughs> yàllaa def nga fàtte lool ndax dalaa bëggoon a xéewale nga lekk ci piiru koor gi te du wàññi sa koor ra <laughs> waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de xam nga ne al al-Bukhariyu naka noonu al-imaamu Muslim Abul Husayn bokk nañ ko solo léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet al-imaamu Abu Dawud ak al-imaam at-Tirmidhi ak Ibn Maaja solo nañ ko imaamu an moo ko solo woon na ko noonu al-imaamu Ahmadu Ibn Muhammad jiitu na solo ko al-imaamu al-Bukhari ñaari buntu la ko ndi eh, kitaabu sawm baabu saa'imi idhaa akala aw shariba nasiya foofu ak tamit. buntu bi nga xamante ne kitaabul aymaani wan baabu idaa xanasa naasiyan fil aymaan alhamdulillah buñ jëlee buntu bu bu njëkk bi ah Allah waaw <laughs> te <laughs> dina ñëw ci loolu quoi parce <laughs> allahu akbar al imaam al Buxaari mu ne haddasanaa Abdaanu mu ne nettali nañu Abdaan di Abdallah ibn Usmaan ibn Jabal ibn Abi Rawwaad Abu Abdirrahmaan al-Azdiyu mawlaahum al-Atakiyu al-Marwaziyu rahimahullah génn àddina la 220 moom nag euh, euh, taalibe mu ne an axbaranaa nettal nañu Yazid ibn Zuray' taalibi eh, Abdullah ibn Mubarak la woon waaye rahimahullah mu ne xabaar nañu Yazid ibn Zuray' di Yazid ibn Zuray' Abu Muawiya al-Basri al-Aishi ñi ne al-Aishi al-Basri rahimahullah génn àddina 182 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Hisham mu ne ki nettal mooy Hisham di Hisham ibn Hassan al-Azdi mawlahum al-Qurdusi Abu Abdillah al-Basri génn àddina 146 ci wute bu ci am rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana ibnu Sirin mu ne nettal lañ ibnu Sirin di Muhammad ibnu Sirin ay frère lañ nag mais buñ ne ibnu Sirin rek daal di ci ñoom Anas ah, gisoon nañ leen ak seen sœur bi eh, nga xam ne ñu màgg lañu eh, eh, ñoom Ma'bad ibnu Sirin Anas ibnu Sirin Muhammad ibnu Sirin mii moo ci gën a màgg voilà moom buñ ne ibnu Sirin moom lañ ci jublu voilà buñ ko jooyalee noonu rek moom mi lañu ci jublu daldi ci jublaa jublu kon Muhammad ibn Sirin al Ansari mawlaahu waxoon nañ la baayam Sirin ah, Seydina Anas moo ko moom jaamam la woon waxoon nañ la <laughs> bi Sirin bëggee eh, jotu boppam def mukaataba Seydina Seydina Anas moom ndax dafa baaxoon lool ci moom te nekk jaam bu baax xaw ci woon d'accord quoi Seydina Omar <laughs> <laughs> yëkkati yaram ba mu anas xanaa déggoo li ay wax way mais <laughs> anas daal di koy <laughs> libéré Muhammad ibn Sirin rahimahullah génn àddina la cent dix xaritu al imam al Hasan ibn Yasar ñoo nekkoon Basra nekkoon seen imaamu jamono an abi Hurayrata ñu jël Seydina Abu Hurayra radiyallahu dawsi al-Hafiz euh, euh, euh, génn àddina cinquante neuf ci insha allah li gën a dëgër nabi sallallahu alayhi wasallam naw qaal ida nasiya fa akala wa shariba falyutimma sawma fa innama at'amahu allah wa saqa ida nasiya la wax noonu mhm. fii noonu la ko indi bu dee ca euh, kitaabul ayman man akala nasiyan wa huwa sa'im voilà noonu la ko waxee falyutimma sawma fa innama at'amahu allah wa saqa léegi kan daal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj benn bërëb la ko indi kitaabu siyaam baabu akli naasi borom mooy shuraax yee ko def wa shurbihi wa jimaa'ihi laa yuftir <laughs> loolu nga Imaamu Nawawi buntu lekku ki nga xam ne dafa fàtte woor lekk naan waaye sëy sax laa yuftir loolu daraa ci dogul loolu dina ñëw ci masala yi ah way saway lekk ak naan kay comprendre mais si nag ba yooyu yow loolu lépp ñene <laughs> ah, déet daa fàtte fàtte la waxoon nañ la ko fan mu ne wa haddathani Amr ibn Muhammad an-Naqid mu ne wa haddathani nettali man dong Muslim Amr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 Baghdadi rahmatullah alayhi génn àddina 193 am na ne 194 rahmatullah alayhi am na Shaamil al-Qurdusi an Hishaam al-Qurdusi gis nañ ko sax an Muhammad ibn Sirin gis nañ ko sax an Abi Hurayra gis nañ ko sax radiyallahu anil jami' annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man nasiya wa huwa saa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innamaa at'amahu Allahu wa saqaahu léegi nii la ko al imaamu muslim indee léegi lëkkaale ak suñu bunt bi mooy ay ay masala la ci yu jëm ci wàllu koor mooy bii masalaam ki nga xam ne dafa dafa lekk walla mu naan fàtte waa lan moo koy dal léegi loolu masala la dinañ ci ñëw léegi balaa ci taxriij bi euh, bala ñu ci génn mooy ne waa jooju kan la woon al imaam al haafid ibn Hajar mu ne al imaam Abu Daawud rahmatullah alayhi eh, daal dinay solo ci yoonu Habib ibn Shahid ak Ayyub an ibn Sirin Abi Hurayrata mu ne jaa foofu da jaa rajulun fa qaala ya rasulallah inni akaltu wa sharibtu naasiyan de wa ana saa'im waay daa ñëw <laughs> ne yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam man de damaa lekk ba pare naan. fàtte fekk damaa woor te damaa woor ah, ah léegi nag saa kon tontu kon ci kaw noonu day mel ni kon hadis bi ab laaj la jóge daa am ko laaj am na nag ñu ne al imaam ad-Daaraqutni imaam al-Haafiz mu soloon na ci sanad boo xam ne nag isnaad boo xam ne wérul këne kooku dëgg-dëgg Abu Hurayra nii la woon xam nga loolu arab yi dañ koy def mooy di wax ak seen bopp di wax lu jëm ci sa ñoom di conjuguer seen bopp à la troisième loolu am na ñoo xam ne xamuñu lool quoi <laughs> naan am na benn waay bu ma sa wax lii alors que moom mii wax moom la <laughs> am am na <laughs> hmm? imaam ad-Daaraqutni solo Abu Hurayra sayna Abu Hurayra mii ci boppam la woon waaye nag imaam al-Haafis nee na sauf que euh, sanadam dafa wéra ko wax hmm? kon te ñëw na ba léegi mu ne al imaam at-Tirmidhi moom ni mu ko solowee foofu fa innama huwa rizqun razaqahu Allah dane waa ji loolu wërsëg la boo xam ne yàlla moo la ko wërsëgal mu ne imaam ad-Daraqutni ad-Daraqutni rahimahullah indi na ko ba léegi ci yoonu Ibnu Ulayya muy euh, Ibrahim ibn Ismaïl euh, muy kii euh, Ibnu Ulayya Ibnu Miqsam al asadiyu rahimahullah ah léegi moom mu ne ismail ibn ibrahim rahimahullah foofu mu ne moom ñëwee na ci foo xam ne daan ne nag fa innama huwa rizqun saaqahu allahu taala ilay mu ne ko loolu nga lekk naan yàlla moo ko wommat yóor sa gëm la gum la wommatal ba ci yow kon nag mu ngi noonee léegi nag imaamul xaafis an-Nawawi mu ne bi muy saraa xadiis bi léegi nag mu wax ñu nag lan mooy waa léegi lan mooy àttee affaire yi ku lekk naan mu ne xadis bii nii fiihi dilaalatun wala dalaalatu li mazhabil aktharin mu ne lii tegtal la ci li ëpp ci boroom xam-xam yi li nga xam ne moom lañ jëme moom lañu moom la mooy seen mazhab anna saa'ima kaana aji koor gi aji woor gi idaa akala bu lekkee aw shariba wala mu naan aw jaama wala mu sëy sax naasiyan fekk yii bu nekk ba mu koy def dafa fàtte woon laa yuftiru loolu dogul kooram yàqul kooram mu ne wa mi man qaala bi hada waa ñi wax lii nag bokk nañu wax li ash-Shafi'i mooy seen sëriñ bi al imaam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i wa Abu Hanifa ak al imaam Abu Hanifa an-Nu'man wa Daawud ak Daawud az-Zahiri wa axarun ak ñeneen mu wa qaala Rabi'a kanta Rabi'a ibn ibn abi abdirahman di sëriñu imam malik boo malik ak taalibeem bi imam malik moom rahmatullah dañ ne yufsidu sawma wa alayhi alqada duna alkafaar dañ ne non kooram yàqu na mais nag day continuer koor gi mooy du am bàkkaar yàlla du ko teg bàkkaar bi parce que dafa fàtte mais nag euh, mais koor gi moom yàqu na moom mooy koor googu il faut mu réparer ko mooy bu koor gi jeexee il faut mu fay ko waaye nag du kafaara parce tayu ko te tamit du am bàkkaar mu ne wa qaala Ataa wal Awzaa'i mu ne kantaal imaam Ataa ak al Awzaa'i faqihu Shaam wal Layth ak imaam Layth al Misri boroom xam-xamu waa Misr mu ne yajibu al qadaa fi al jimaa'i duuna al aqd ñoom ñu ne non fay bi yajibu al qadaa ñu ne yajibu dina war al qadaa'u al qadaa li nga xamante ne nii mooy euh, fay. fil jimaa ñoom ñu ne non bu dee lekk ak naan ak yooyu garaaw kook du fay dara waaye nag sëy nag moom yooyu attention sëy moom bu dee waaj daa fàtte sëy moom kook day fay waaw mu ne wa qaala ahmad kanta al imaamu ahmad wal kafaara wala shay'a fil moom dañu jële ci moom mu ne bu dee sëy moom lenn la mooy waajooju non seulement dina fay mais day kafaara waaw waaye nag wala shay'a amul benn problème dara newul fil akli bu dee lekk te ko loolu mooy naan loolu la al imaam al xaafiz an-Nawawi noonu la ko traité quant à imaam al xaafiz al Ibn Hajar rahimahullah ci kitaabu sawm baabu saaymi idaa akala aw shariba naasiya mu ne lii nii bi muy bi muy saraal yi hein parce que dafa am yenn riwaay yoo xamante ne nii al mu ne waqad rawaa Euh, euh, euh, Daaraqutni parce que da doon wax ne nañ wax li mu wax yi ba wax mu ne qaala Ibnu al-Arabi mu ne al-imaam Ibnu al-Arabi al-Maaliki rahimahullah nee na tamassaka jamii'u al-fuqahaa al-amsaar bi zaahirihaa ala al-hadiis mbooleem boroom xam-xamu gox yi dañoo jàpp ci li feeñ ci xadiis bi mooy nit ki bu wooree juum lekk naan loolu daraa ci newul voilà mu ne waaye wa tatallaa Malik ila al mas'ala waaye imaam Malik dina yëddu mas'ala bi min tariqiha ci yoonam fa ashrafa alayhi mu gën cee yëddu xool ci beneen côté moom li anna al fitra moom mu jàpp ne gis nga dog di dog saw mu lool mooy lekk ak naan ak liy dog koor loolu dafa wute koor wal imsaak ak téye sa bopp ci yooyu ruknun ruknu saw mi loolu mooy fonk sa woor fa asbaha mu ne nag loolu day niru bu woowaa bu dee nag ki nga xam ne dafa woor lekk ak naan loolu xalal la mooy loo xam ne day damm day dugg problème la ci biir koor parce que boo xasee lekk wute nag ki téye xam nga ar saw bu mooy al insaat téye sa bopp ci lekk ak naan ak lépp loo xam ne day dox léegi ki ñëw lekk mooy loolu dafa wuteeg téye sa bopp dafa wuteeg loolu lu mu ne loolu nag comme que ponk na ci day niroog ki nga xam ne dafa julli hmm? ah, fàtte benn rakk xam nga kooku kenn du ne ko sa waay fàtte nga benn rakk garaawul rakk bi foog mu ndiwaat <laughs> mooy léegi mooy lii daa def qiyaas ak julli koor gi voilà waaye mu ne waaye suuf ko waqa rakka rawaa Daaraqutni mu ne waaye al-imaam Daaraqutni daf cee solo fii laa qadaa alayhi moom solo na xadiis bi indi ko ci terme yore saa ne ko waa bi nga xam daa wor lekk mu ne kooku nag continuer kooram. yàlla borom bi tabaaraka wa taala moo ko leel moo ko naan dal ta du fay dara fay nekkul ci lool waaw waaw léegi nag euh, euh, léegi mu ne fata awwalahu imaam ad-Daaraqutni al al Ibn arabi mooy wax ba léegi mu ne suñu ulamaa una suñu borom xam-xam yi Maliki yi kenn voilà euh, mu loolu mooy laa qadaa alayka al mooy loolu warul nga fay léegi mu ne wa haadaa ta'assuf lool moom mooy wax la joo xamante ne vraiment mooy di jàpp ci loo xam ne lii lan la mën a dëgëre lool. waaw wa innama aqulu mooy li may wax mooy laytahu saxa waaye nag su ko imaam ad-Daaraqutni lii mu solo wérul moo tax ak a neexoon mu wér fanattabi'u bu ko defee ñu topp ko naqulu bi ñu wax ci loolu ne waaye yow loolu la mooy dara lu fay waaw kooku dara la yàqul illaa ala ala asli Maalik sukk ci li nga xam ne mooy cosaanu imaam Maalik fii am na xabaral waaxid que ne xabaar xadiis boo xam ne benn nit wala ñaara ko idaa jaa bu dikkee bi xilaafil qawaa'id lu wuteek règle yu mag yi nga xam ne moom lañ teg euh, mazhab bi lam yu'mal bi doo si ko jëfe mooy comme loo xamante ne nii parce que xabaru <laughs> waaxid bu ñëwee wuteeg loo xamante ne nii ab règle bu dëgër la boo xamante ne nii loolu yëpp règle boobu ci charia lay jóge ah waaw waaw euh, léegi falamma jaa al xadiis léegi mu ne bi xadiis bi ñëw al awwal bu njëkk ba al lil qaa'ida dëppoog li nga xam ne mooy ruknu bi mu la doon wax ne ku ku ku fellu ruknu ci ci jëf kooku da indiwaat ruknu bi comme ci julli boo fàttee benn brakka kenn du la ne fàtte nga ko waa garaawul déet da koy indiwaat ñu ne comme que loolu nag ah bi nga xamante ne nii ah loolee fii raf'il ismi mooy non non non falamma jaa bi mu dikkee al hadith hadith al awwal al muwaafiq dëppoo lil qaa'ida qaa'ida biy wax de raf'il ismi Eh, amin naa bi que mooy day yëkkati parce que yooyu saa sam ne ki lekk naan kooku yàlla eh, na continuer kooram yàllaa ko nàndal moo ko leel kooku day wane ne kooku amul bàkkaar parce que borom duñ ne yàllaa ko nàndal alors que am na bàkkaar voilà wa ama saani kanta ñaareel bi falaa yuwaafiqu ah, dëppoowul ak moom falam normal bi lu ñu ko jëfe mooy le fait mu bañ a fay loolu lay wax ne mooy liñ doon wax sànk moom daf koo qiyaase ak li nga xam ne mooy koor mooy bu dee da ngaa fàtte ruknu te lekk ak naan mooy ñàkk lekk ruknu la ci koor ak naan léegi boo ci defee benn mu ngi mel ni da ngaa benn ruknu benn pilier léegi est-ce que boo fellee benn pilier ci julli dañ naan la garaawul dañ naan la dee danga koy defar looloo tax dañ naan ko sawaay danga koy defar doo am bàkkaar waaye dañ ko defar waaw <laughs> waaw léegi euh, euh, euh, bon imaamul xaafis mu ne wa qaala al mu ne imaam al-Qurtubi nee na. ihtajja bihi man asqata al qada hadith bi ñi nga xam ne dañu nekk waa ji du fay dara rotal ko ci lii lañ tegloo parce que yeneen saa sam na ko delloo na na continuer kooram yàlla moo ko nandal moo ko euh, leel léegi nag euh, mu ñeegi mu ne wa ujiba lool maaliki yi lay wax ñoom ñooy wax loolu di tontu ne lam yata'arrad fii lil qada waaw fa yasqutu al muaxada mu ne yeneen saa saam fi waxu fi lu jëm ci qada xadiisu imaam ad-Daaraqutni bi ne dana ko laa qada alayka wérul kon yeneen saa salaam gaaralu ci waxul lu jëm ci wàllu fay da ko wax rek ne ko nanga nga na sa koor matalal sa koor da xam ne booloom bi moo la nàndal beneen bi bu wërsëg la bu la yàlla indil moo la jox moo la nàndal moo la leel kon loolu la bu boobaa ñu xam ne kon mu aaxasa gi amul mooy di ko jàppe mu nekk bàkkaar waaye nag sauf que li anna al matluba siyaamu yawmin laa xarma fii dañ koo laaj mu daal di woor bés boo xam ne du am benn dog-dog benn dog-dog du ci am benn fell-fell du ci am alors que waa ji lekk na nan waaw mu ne laakin waaye nag rawat Daaraqutni fii mooy loolu li ñu waxoon sànq eh, eh, waaye mu ne laakin na sha'na fii sihhati sauf que problème bi mooy ñàkk wéram quoi fa in sahha wajaba al akhdhu bihi wa saqata al qada mu ne parce que mooy Maliki yi en fait lenn la Maliki yi rahmatullah alayhi ñoom ci boppam ci fuqaha yi imaam Abu Hanifa imaam Ash-Shafi'i imaam Ahmad ci ni la ko imaam ah, kii waxee eh, al al al al-Hafiz an-Nawawi te imaam Ahmad imaam Tirmidhi bi muy nettali affaire bi daa ne moom moom comme waa jumhur la wax comme ñoom imaam Abu Abu Ash-Shafi'i ak Ishaq ak yooyu que ne waa dara voilà loolu mooy daa may riwaaye ci moom voilà que dara dara la du day continuer du fay dara imaamu Malik nag rahimahullah muy mazhabu Maliki yi ñoo ne waa ji du am problème amul bàkkaar waaye bés boobu da koy fay lii mooy wax ji wax nañ nga ñeneen ñi nga xam ne dañ ne noo bu dee lekk ak naan boobu du fay waaye bu dee dafa sëy moom non boobu moom day fay loolu wax nañ ko sànq ci wax imaamu an-Nawawi dellu ci waaye li ëpp solo mooy ci ñeenti ngir yi wax ji kon gis nga ni mu ni mu taajoo moo daal eh, eh, eh, Maliki rahmatullah ñoom ñoo jàpp ne non waa ji du am bàkkaar de mais nag day fayaat jour boobu waaye loolu dara la dëgërul parce que imam al Ibn yi li muy wax naan euh, dafa kii naan da dafa niroo parce que comme que ñàkk lekk ak ñàkk a naan nañ ko wax léegi mu jeex ponk la mooy loolu téye sa bopp ci lekk ak naan loolu ponk la ci koor comme ni julli ab rakka nekk ponk ci julli léegi ku julloon bàyyi benn rakka. ñu kenn du ko ne sa ay léegi c'est bon dañ naan ko ay dañ ko indiwaat kon dañ naan loolu qiyaasun fii muqaabilin nas la waaw mooy di def raisonnement par analogie ci loo xam ne daa am texte bu ñëw ci kanam bu bi ko def ci kanamu texte loolu kenn du ci bàyyi xel waaw kenn du ci bàyyi xel parce que yonent bari saa saam li mu wax daa leer nañ waaw parce que waa ji ak tarkul istifsal nekku fi boo tax lii lii lu mu tudd noonu beneen bi waaw mooy bàyyi leeral li war a leer jamono ji mu war a leer waaw tarkul bayaan ah ah ah mooy bàyyi taxirul bayaan an waqtil xaajati laa yajuz yéexe li nga xam ne mooy li war a leer nga leeral ko jamono ji ñu ko soxla woon loolu jaadu te saa saa mu def ko jaadu waaye ji daa ñëw laaj ko man damaa woor lekk naan yeneen saa salaam ne ko continuer sa koor yàlla moo la neel moo la le moo la leel moo la naan bu doon daa war a fay du ko wax ci saase ne ko da war a fay kon loolu moom loolu daa dëgërul kanta seen qiyaas boobu dëgërul bi ñu qiyaas ak julli dañ naan la lool qiyaasun fii muqaabil nas da ngay ci yoo xamante ne nii en face de afam li nga xamante ne mooy texte bu fa taxaw loolu dara dëgërul waaw waaw loolu la waaw <laughs> waaw lan lay ñëwee ci eh, eh, hadis bi ni mu leere nit ki daa lekk naan ci ramadaan fàtte leen saa saa ne ko continuer sa koor yàllaa la leel moo la nàndal léegi nga ne waa ji daa war a fay <laughs> waaw imaam al-Hafiz na en plus que imaam ad-Daraqutni dëgg la mu ne waqad warada mooy nettale boobu hadisam boobu di wax ne waa ji warul a fay mu ne waqad warada isqaatul qadaa min wajhin aaxar Abi Hurayra waaw mu ne imaam kii. Euh, euh, kii euh, mooy dafa ñëw ci yeneen yoon quoi yoo xamante ne nii dafa ñëw di wane ne waa ji du fay ci yeneeni wàll yoo xamante ne nii imaam daar daaraqutni soloo na ko mu ne ci riwaaya Muhammad ibn Isa ibn Tabbaa mu jële ko ci Ibn Ulayya ibn Hisham an Ibn Sirin mu ne kàddam fa wa innamaa huwa rizqun saaqahu Allahu ilayhi wala qadaa alayhi mu ne loolu yeneen saa sam ne waa ji loolu wërsëg la bu yàlla bu mu ñor di xëccal la ko ba ci yow te aba waroo fay mu ne daara ad nii bi mu soloowee xadis bi mooy beneen yoon dane hada isnaadun saxiix wa kulluhum thiqa dane xadis bi nag càllaleem wér na ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom ñëpp dëgg waaw kon nag loolu la sauf que xadis bi da gis ne moom la imaam Muslim indi ak ñooñu moo imaam al-Hafiz ñooñu indiwuñ ci ziyaada bi mais dañ naan ziyaada bi ñëw na te ñooñu wér nañ ziyaadatu thiqa loolu benn la mooy ku wóor dolli ci mbir mi mu ne waaye war a wa Daaraqutni aydan isqat al min riwaayati Abi Raafi' wa Abi Sa'iid al wal Maliid wal Waliid ibn Abdirrahmaan wa Yasaar kulluhum an Abi Hurayra mu ne ñeneen sax même boo nee imaam euh, Muslim andi na ko te wax naa la ziyaadatu siqa bi day doxal lool mu ne waaye imaam ad-Daaraqutni soloo na ko ci yeneen yoon yoonu Abu Raafi Abu Saïd al-Maqburi al-Waliid ibn Abdurrahmaan ak Ataa ibn Yasaar ñoom ñëpp njël seen Abu Hurayra mu ne wa axraja aydan min xadiis ba pare soloo na ci xadiis Abu Saïd rahim radiyallahu anhu rafa'ahu bi ñu yëkkati ne man akala mu ne leen saa sam nee na képp ko lekk fii shahri Ramadan parce que yenn Maliki yi avec li ñu wax dañ ne dañoo def tàqantal bu dee la woon loolu garaawul mais bu dee ramadan loolu day garaawul c'est que seen teqantal boobu tamit moo amul ñi koy def ci maalikee loolu looloo taxawul loolu la imaam al-Hafiz di leeral nii la waaw hadis bii nii dafa leeral man akal Seydina Abu Sa'id mu ne yeneen saa sax nee na ku lekk fii shahri ramadana ci weeru koor naasiyan fekk mu fàtte fala qada alayhi amul dara lu muy fay lii leeru mu ne wa isnaaduhu mu gis nga càllale bi wa in kaana da'ifan même bu dee da'if la lakin salihun lil mutaaba'a day day day da da yee baax na ngir topp yeneen xadiis yi di wane ne mi koor yëpp a ci yam yeneen saa sala waxul kooru nàngam ak nàngama ah koor yëpp la yëpp an yakuna hasanan fa yuslih lil ihtijaj ci xadiis bi ah mooy mu nekk loo xamante ne xasan la boo xam ne dina yell te dina baax ñu man cee sukkandiku waaw mu ne ta nekk nañu di euh, waqad waqal ihtijaaju te nag nekk na rod na di euh, laye ci masala yu bari bi maa duunahu bi maa huwa duunahu fil quwwa lu gën néew lii fuuf ci xadiis yu doole ci gwér waya wayata wayatadulu aidan bi annahu qad afta bihi jamaa mu ne te lii gën a loolu këne lii koor gi yëpp ci yéen amul teqantal bi ñenn ñi di waxaa lenn Maliki rahmatullah alayhi këne mbooloo ci saxaaba yi lii lañu uttee lañ ubbee diñ leen laajee min ghayri mukhalafatin lahum amul kenn beneen saxaaba bu ñu laaj mu wuteeg léegi comme ni ko al imaam ibn al-Munzir ibn Hazm wa ghayrihima daal di nekk rahmatullah alayhim jëlee ko Seydina Ali ibn Abi Talib Zayd ibn Thabit Seydina Abu Hurayra Seydina ibn Umar radiyallahu anhum waaw kon mu ne lii day dëppook li borom bi wax walaakin yu'aaxizukum bimaa kasabat quluubukum bu leen borom bi di jàpp mooy li seen xol yi daal di fàggu mooy li nga xam ne yéen a ko def en volontairement waaw nga toog woor jékki lekk naan te fàtte woo defoo dara waaw fan nisyaanu li laysa min kasbil qalb fàtte ba bokkul ci kasbul qalb bi lii yoo xam ne xol a ko fàggu waaye dafa fàtte te saa saa li mu wax leer leer na quoi kon mooy. li insha allah li gën a dëgër lenn la mooy li waa jumhur wax ma ne ku fi lekk nga naan nga sëy sax fekk dangaa fàtte yooyu yëpp nga nekk koo xamante ne dangaa wooroon nga fàtte fàtte tax bu boobaa kooku kooram raaj yàqu voilà loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala imaam ahmad imaam al-hafiz am na lu <laughs> benn riwaay bu indi bu boo xam ne bu bu bu neex la quoi mu ne imaam Ahmad dafa solo e, hadith bi ab ab sabab boo xam ne mooy lu nuroog hadith bii la moom nag dane hadith bii te hadith bii ci kaw bo comme que nee na la waa ji am na riwaay bu imaam Daaraqutni ne ima Seydina Abu Hurayra mi ci boppam moom la daroon moom moo lekk naan fekk daa woroon ñu wax ko saasam yoon saasam ne ko continuer sa koor yàlla moo la moo la leel moo la nàndal mu ne imaam ahmad nag dafa solo xadiis bi <laughs> mu ne waqat rawa <laughs> ahmadu li hada sababa mu ne imaam ahmad rahimahullah ibn hanbal rahimahullah solo na xadiis bi beneen sabab fa axraja min tariq umm hakim bint dinar benn jigéen buñ naan umm hakim di doomu dinar an mawlaatiha mu jëla ko ci kilifaam di ummu ummu ishaq ki nga xam ne moo méngoon ay mbiram tuddoon ummu ishaq ummu ishaq bi nag saxaaba la annaha radiyallahu anha nee na kaanat inda nabi sallallahu alayhi wa sallam fa utiya bi qas'atin min saridin fa akalat ma'ahu thumma tadhakkara annaha kaanat saa'ima fa qaala laha zul yadayn al'aana ba'da ma shari'ti fa qaala laha nabi sallallahu alayhi wa sallam atimmi sawmaki fa innamaa huwa rizqun saaqahu Allahu ilayki <laughs> waaw ummu Isxaaq nee na muy yaayu Isxaaq nee na man damaa mas a nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam après bon ñu indi ñu jekki rek ñu indi benn bool boo xamante ne nii sarit moo ci noonu mooy plat boobu yonent sallallahu alayhi wasallam <laughs> ne moo dàq ci seen plat yi quoi <laughs> moo tax mooy wa innama fadlu Aïsata ala sa'iri nisa ka fadli sariri ala sa'iri ta'am mu ne li Sayyidatu Aisha gën a yeneen jigéen yi des jigéen ñi day mel ni sarit seen plat boobu gën a yeneen ñam yi quoi <laughs> yeneen plat yi mais loolu mooy seen jamono ñoom yeneen saa loolu la jàppoon ne moo dàq <laughs> sarit boo xamante ne dañ ciy def ay dogg ci yàpp waaw ci ay léeg-léeg am nañu ay ruusatu muru mooy supp genre supp la rek boo xam ne nag bu neex la quoi <laughs> léegi nee ndaw si nee na ah ma nekk ci yonent saa salaam moom ay mbooloo ñu indi benn plateau quoi bu mag boo xam ne sari da ci nekk nee na man daal ma lekk lekk wa ma ànd ak yonent saa salaam ñu lekk nee na ñu lekk lekk lekk ma lekk lekk lekk lekk après bi ma lekkee ba pare ma fàttale ko ne eh, eh, eh, man damaa woroon de <laughs> nee na bi nee damaa wooroon Zul Yadayni ne am Zul Yadayni ñu ngi ko doon wax keroog moo ne woon yeneen saa salaam yeneen yeneen saa salaam ñëwee jiite tisbaar wala tàkkusaan julli ñaari làkk ba pare ñoom toog Zul Yadayni ñëw ne radiyallahu anhu ne yeneen saa salaam na ko waaw dañoo wàññi julli ji wala da ngaa fàtte yeneen saa na ko ñaar yooyu yëpp benn amu ci mu ne ko ah kay benn am na ci xam yaa ngi fàttaliku voilà Zul <laughs> zule day bi mooy borom ñaari loxo yi quoi am na ñu ne parce que loxo yi dañoo guddoon ñu ko doon woowee borom ñaari loxo yi léegi <laughs> zul yaday ni ne waaji na ndaw si ami ana ah, banama sabia si oh ah yow nga lekk ba su lekk ba suur moo bàyyi ba suur naan da ngaa woroon lii mooy lan <laughs> nee na yeneen saa sala mu ngi mu ngi déglu ko mu nañu mu ne ma continuer sa woor lii wërsëg la goo xam ne yàlla moo la ko jox imaam al-Hafiz na nag ne wa fi hada raddun ala man farraqa bayna qalilil ak wa kasiri mu ne lii nag ak delloo da ciy am ci boroom xam-xam yi nga xamante ne dañoo def teqantal entre lekk gu bari lekk gu naan gu tuuti parce que dafa am ñoo xam ne dañu ne non affaire bi lenn la bu dee ne nit ki daa commencé comme dafa commencé tibb benn tibb ñaar xel mi dem ci ne i daa wooroon waaw kooku moom garaawul Euh, mën na continuer waram du fay waaye bu dee nag daa lekk ba plat bi jeex mu naan di jeex naan soosu naan ñu naan kii num tuddu euh, meew naan lépp naan njar jeex teg ci pokaa tëdd leer ay jëkk ji ne man de damaa woor eh, yow mi saay yow moom yow moom non yow moom da ngay loolu nag moo amul parce que ndaw sii moom daa nee man damaa lekk te yeneen saa laa doon lekkandool am mbooloo la dañoo damaa lekk bañ pare ma fàttale ko ne ii man ne damaa wax suuf yaday ne moo yow xanaa bëgg bëgg balaa léegi daal bëgg a suuree lekk ba suur naan da ngaa woroon moo yow yooyu ngaa yow nag ee continuer sa woor <laughs> yàlla moo ko moo la xëccal loolee kon amul benn teqantal naan waa ji daa bi mu ko daa lekk tuuti rek fàttale koog daa lekk ma ne moo tax imaam al indi benn benn nettali bu reetaan lu ko wax mu ne ibn Abdurrazzaq as-San'aani daa jële ci Ibn Jurayj an Amr ibn Diinaar Amr ibn Diinaar rahimahullah mu ne daa am benn boo xam ne dafa dikkal Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ko eh, na ko Abu Hurayra radiyallahu anhu na ko man de damaa xëyoon woor de waaye damaa fàtte rek lekk Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ko laa baax amul problème waaye ne ko ah yemul foofu de sama journée bi c'est pas que benn yoon boobu après ma dem dugg ci benn waay bon ma lekkaat foofu naan quoi ah, fàtte ko dama koo fàtte Seydina Abu Hurayra ne ko mais garaawul parce que garaawul waa ji na ko après ma duggaat ci beneen kër quoi ma fàttewaat nag lekkaat si naamu na na ko anta insaanu lam tata'awwadu siyaam na ko yow mii nit nga koo xam ne miinoo woora lii mooy lan ñetti yoon ci bés bi yow ñetti yoon ci bés bi nga koy lekk ngay juum di lekk yow miinoo koora voilà mais kooku léegi nga ne waa léegi léegi miinoo koor ça veut dire quoi waa ji kooram yàqu dara ci yàquwul dañ naa ah nanoo yàqu si naamu rek da koo bëgg a wax ne miinoo ndax ku miin koor dëgg-dëgg njuumte benn mën na laa dal ñaar mais ñett loolu c'est rare mais ça ne veut pas dire kooram yàqu na ah. non kooram yàqu fekk maa daama moom fàtte la rek ma ne rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana waaw <laughs> ma ne suñu borom daal moo ñu waxoon sañu loolu ne nañ ko ko ñaan e suñu borom bu ñu jàppe inna si naa bu ñu fàttee waxtaanaa wala ñu juum te borom bi loolu waxoon nañ la xadiis boobu moom sax imaam muslim bépp lu ñu naan nee na def naa ko waaw te bii yeneen saa sallam xam nga maalikee li ñuy wax rahmatullah mënu nga ko dégg bu doon nas amul texte amul yeneen saa sallam waxul ci loolu bu doon ne amul benn xadiis buy wax ci loolu ñoom seen wax day dëggal ne ah ñàkk lekk ñàkk naan ñàkk a def luy toj luy yàq koor loolu ponk la ci koor bu dee nit ki defu ko da def benn loolu te tayu ko mën nañ ne ah laa tu'aaxidnaa in nasiinaa bu ñu ko jàpp bu ñu fàttee mën nañ ne ah waa loolu kon bàkkaar bi da koy teggi du am bàkkaar waaye nag comme que ponkol dindi ponk boobu foog mu indiwaat ko ngir koor yu baax mooy mu wooraat mais sauf que lii ci texte bi loolu la wax yeneen saa sa wax lu leer waaw ne waa ji lekkal continuer sa koor continuer sa koor ak sa kii borom bi moo la leer waa te loolu li imaam an-Nawawi tudde buntu bële mooy dëgg loolu sëy ci laa bokk la ñi nga xam ne dañu ne comme imaam al-Awzaa'i Ataa al-Awzaa'i al-Layth ne non bu dee sëy moom waa ji day day day day day day day day day fay waaye bu dee lekk garaawul waaw ne imaam Ahmad nee na bu dee sëy waxuma la day fay kese waaye day kafaara teg ci loolu lépp dara loolu dëgërul li dëgër mooy li imaam Abu Hanifa imaam Shafi'i da wax la imaam Ahmad noonu la ko al imaamu at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata parce que bi mu ko bi mu ëndee xadiis bi xam nga imaam at-Tirmidhi bon jarul ñuy wax càllalam bi mu ko waxee ba pare danee euh, euh, euh, wa fil baabi ñëw na ci xadis mel ni ci buy wax lu mel ni an abi Sa'id sayna Abu Sa'id wa Ummu Ishaq al-Ghanawiyya Ummu Ishaq moom la doon wax sànq mooy ndaw si <laughs> ma lekk ñu teg balaa ma lekk ba pare après rek ma ne ma ne eh man damaa wooroon de yàlla yàlla it ne ko moo yow bëgg suuree moo waaye mu ne xadis Abu Hurayra bi xadisun xasanun saxiix wal amalu xadis la bu baax mu ne jëf nag ala hada ci jëfe xadis bi inda aksari ahli al-ilm li ëpp ci boroom xam-xam yi wa bihi yaqulu Sufyaan mu ne ta xadis bi li muy wax moom la Sufyaan wax muy as-Sawri wa Shaafi'i ak imaam as-Shaafi'i wa Ahmad ak Ahmad wa Ishaaq ak Ishaaq mu ne rahmatullahi alayhi muy Ibn Rahawayh wa qaala Maalik ibn Anas mu ne kanta imaam Maalik ibn Anas moom dane ida atis nga imaam at-Tirmidhi bi dane wa Ahmad imaam Ahmad bokk moom imaam Shaafi'i ñoo bokkul mooy moom laa doon dafa am ay riwaaya voilà mu ne ida akala bu lekkee fii ramadan ci ramadan naasiyan fàtte fa alayhi al qada kooku mu fay mu ne waaye wal qawlul awwal asax non waaye nag wax bu jëkk bi moo gën a dëgër te loolu imam al hafiz al at-Tirmidhi wax loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala wallahu taala alam kon nag ci kon benn masala ngoog buy gaaral aji woor ku lekk naan tayoo ko lan moo lay kon gis nañ ni li gën a dëgër bu dee da ngaa fàtte dara waru la da ngay continuer sa woor waaw moo xam nag kooru naafila kooru leneen a ceeb ak farata waaw dara du la ci fekk te doo fay dara loolu mooy li gën a dëgër alhamdulillah wallahu taala alam léegi nag bii di ñëw yamaam indi beneen xadiis boo xam ne beneen affaire la